alayhi afdalu salaatu wassalaam ci jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi woon ci retouru ghazwatu xaybar ak ghazwatu waadil qura muy dëppug alayhi salaatu salaam jóge xaybar ci xare xaybar ak xare bi nga xam ne ba mu fa jógee ci la fala jaar daldi xare ñoo la di waawaadil qura ñu ngi woon nag ci yoonu dëpp bi di ñibbi madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam gisoon nañu riwaaye bu ñoom imaam muslim bi ci jotaay biy weesu naka noonu imaam ibni isxaaq gisoon nañ ne moom qad rawaahu mursalan moom da ko solo mu daldi yam ci seydna sa'id ibn al-musayyib raxmatullaahi alayhi naka noonu imaamu abu daawud as raxmatullaahi alayhi moom jokkale na ko ba ci seydna waaye na ko noonu imaamu at-tirmidhi daldi na koy solo imaam muslim moom mu ngi ko solo woon mu jaaroon ci seydina xarmalatu ibn yaxya at abu xafs raxmatullaahi mu jaar ci yoonam ba ci seydina abu hurayra radiyallahu taala anhu wa ardaa muy nettali fi nga xam ne moom la aleyhi salaatu wassalaam daldi woon bi ñuy dox ci guddi gi doxa doxa doxa dox ba sonn doxa doxa doxa dox ba sonn léegi ñu daldi ne dañuy noppaluku tëdd waaye aleyhi salaatu wassalaam ne damay ragal biñ ko waxee lool mu ne damay ragal an nanaam ci yeneen riwaayali axsha an tanaamu an salaatil fajr damay ragal ngeen nelaw ndax fajar li ci des taxu ko sori taxu ko bari noonu ci yeneen riwaaye mu daldi laaj man yakla'una layla ana kan moo ñuy surveiller fajar gi buy xar ba mu man ñooyee Seydina Bilaal ne man waaye gis nañ ne ci gàttal dafa mujjoon bi fajar gi waaj a jot mu julli li mu julli li yàlla dogal te nattu ko mu julli ko ginnaaw gi mu wéeru ci toog jàkkaarloog fi fajar gi xayar moom say xare seydina bilaal ibn rabax al muaddinu raxmatullaahi radiyallahu an far nelaw ba amul li leen yee mooy li nga xam ne mooy tàngooru jant bi moo leen yee te ki njëkk a jóg jàppal loolu ndax wax naa la riwaay yi ñu war a gis tey pour ci noonu lañuy xame est-ce que nettali bi benn la walla déet mooy est-ce que yonent mi aleyhi salaatu wasalaam benn yoon la leen lu mel nii dal mooy biddanti ci julli fajar est-ce que benn yoon la leen dal wala déet boo jàppee bii riwaay bii ñu jóge muy riwaay Seydina Abu Hurayra te wax na kañ la lamma qafalna min Xaybar aw lamma qafala rasulullahi sallallahu alayhi wasallama min Xaybara bi nga xam ne ci la yonente mi alayhi salaam dëpp jóge fi nga xam ne mooy Xaybar kon ki njëkk a yeewu mooy kan comme niñ ko gisoon ci jataay bi weesu ci riwaay yi mooy alayhi salaatu wassalaam mu daldi ñëw ne Bilaal ay Bilaal ne ko yee ko ne ko ah Bilaal yow moom comme que yaa ne woon yaa ñuy surveiller fajar gi naa Bilaal ne ko axada bi nafsi bi abi anta wa ummi yaa rasuulallah alladi axada bi nafsik li la jàpp ba nga nelaw waat naa jënd naa la sama baay sama yaay moo ma jàpp ba ma nelaw léegi yonent mi aleyhi salaatu salaam ci riwaay imaam ibn Isxaaq bi mu ne ko sadaqta wax nga dëgg léegi euh, mu wax ci riwaay yooyu am na ci yoo xam ne yonent mi aleyhi salaatu salaam wax na li tax ndax gis nañ dana ñu déplacé wu bii passé maa ngi koy dégluwaat dama dem ba ba koy wax jàllaat ci leneen mooy ndax dane dane toxu leen mooy jóge leen fii gisoon nañ dane iqtaadu wommat leen seen waruwaay yi ñu ñu jóge ci xur wii ñu biddantee ba fajar raw ñu ndax mu ne ndax fii waadin xadarana xadara bihi sheytaan wala hada waadin fiihi sheytaan ndax fii ni sheytaane moo fi nekkoon ci fii looloo tax ñu daldi biddanti léegi ñu daldi déplacé wu mu jàpp digal Seydina Bilaal mu daldi noddu daldi iqaam ñu julli li nga xam ne mooy rakkaatey subaxi ginaaw bi ñu jullee ñaar rakkay naafila yu fajar ba pare mu ne leen man nasiya salaa aw naama anha fal yusalliha mata dakaraha fa inna allaha yaquul wa aqimi salata li dikri wa qaala man yunus wa qaala yunusu wa kaana ibnu shihaabin yaqra'uhu li dhikra yeneent mi alei saatu salaam pare après mu wax ak ñoom ne leen képp koo xamante ni dafa fàtte julli wala mu nelaw ba julli yi weesu na ko julli jamono ji nga xam ne la ko fàttale ko ndax suñu boroom dane wa aqimi salaata taxawalal julli li dhikri ngir di ma fàttale ko seydna yunus ibn yazid al ayli mi ko jële ci ibn shihab rahmatullah mu ne man de sama sëriñ ibn shihab moom doonul wax li zikri ci xadiis bi li zikra lay wax ngir mu ne di mooy waaqimi salaa taxawalal julli li zikra jamono janga ko fàttale ko fil waqti alladi fii ci euh, waxtu wi nga xamante ne ni ci nga ko tatadakkaruha fiihi ci nga ko fàttale ko léegi kon gisoon nañ boobu yeneen yi waxoon nañ la wuute yi am est-ce que ndax xew-xew bii dafa am yeneeni nettali yoo xam ne dañu niroog bi waxoon nañ la pour résumer li ñu waxoon après daal di dugg nag ci riwaaye yi comme ni ñu ko diggee woon insha allah am nañu ne ñoo xam ne dañoo solo te gis nañ jàppal beneen affaire tamit mooy ne Seydina Bilaal mooy ki doon surveiller ngir bu fajar jotee mu yee leen waaye comme ni ñu ko waxee woon ñëw na ci riwaaye bu imaamu Maalik ci ko boo xam ne mu ngi ko jële ci sëriñam Zayd ibn Aslam moom la ñuy jëkk a gis insha allah léegi boobu dane lan yonent mi alayhi salaam ci yoonu Màkka bi la jóge woon ci yoonu Màkka wi la woon la leen dale woon te foofu it bilaal la ne woon moom la chargé woon seydina bilaal al muwazzin rahmatullah alayhi ngir mu di leen yee am na ñeneen ñu ne woon moo histoire bi xam nga biñ jóge bu seydina abu hurayra biñ gisoon bi weesu xaybar la wax te loolu dafa leer ci eh, riwaay yi am na yeneen nag yoo xam ne yu seydina abdullah ibn mas'ud yi nga xam ne dane boobu xudaybiya lañ jóge woon xudaybiya benn ci riwaaya yooyu mu ne Seydina Bilaal la waxoon mu surveiller beneen bi moom mu ne moom ci boppam di Seydina Abdullah ibn Mas'ud moom la yonent mi alayhi salaatu salaam waxoon ginnaaw bi mu ko proposé ne ko man man man lu bari mu daldi koy bàyyi waxoon nañ la am na kon am nañ Xaybar yoonu Màkka wi am nañu fan Xudaybiya am nañu beneen boo xam ne dane te moom lañ la waxoon ne riwaaye la boo wax la joo xam ne imaam al moo ko wax ne Tabuk la xewe woon waaye loolu sax am na xadiis boo xam ne këne Tabuk la woon ki nga xam ne moo solo lool mooy boroom musannaf Seydina Abdurrazaaq as-San'aaniyu raxmatullaahi alayhi imaam Abdurrazaaq boroom al moom daal dinay solo ne mbir mi Tabuk bu mel nii xadiis bu mel nii ne loolu Tabuk la Tabuk la xewoon moo tax ñenn ñi ne Tabuk la voilà muy te lool imaam euh, kii euh, borom Dalaa'ilun Nubuwwa nu tuddati imaam al-Bayhaqi rahmatullahi alayhi solo na li lu mel noonu que ne la waaye. imaam muslim ak imaam al buxaari rahmatullah ñoom daldi nañuy solo ci seydina imran ibn al xusayn seydina imran ibn al xusayn boobu waxul fan la seydina imran radiyallahu anhu miy nettali histoire bu mel nii nga xam ne dañu biddanti woon waxul fan lañ jóge woon naka noonu farisu rasulillah alxaaris ibn ribi al ansaari di abu qataada al ansaari radiyallahu waa saxiixayni yi daldi nañuy solo ci moom xadiis bu mel nii nga xam ne dañu biddanti woon waaye waxul moom it ban xare la woon ah, léegi nag ginnaaw bi ñu gisee lii léegi répété waat nañ ko mooy fàttaliwaat nañ ko léegi nag ñu ñëw ci riwaaye yi dañuy njëkke lan bu imaamuna Maalik ibn Anas imaamu daaril hijrati radiyallahu imaam Maalik naka noonu imaam al Bayhaqi daal dina koy solo ci yoonam la ko jële ci yoonu imaam Maalik ibn Anas imaam Maalik dafa solo ci Muwatta xadiis buy nettali lu mel nii suuf ko foofu dafa préciser que ci yoonu Makka bi imaam Maalik dane rahmatullah aley xaddatanaa dane dafa jële an an zayd ibn aslam an zayd aslam dafa jële ci sëriñam zayd ibn aslam mooy sëriñam bu mag boobu rek huwa thiqa mooy ku wóor bi aslam xam nañ aslam aslam moo doon fakrish aslam est ce que yaa ngi fàttaliku mas nañ fi gis ku tudd aslam aslam aywa fàttalekul aslam aslam pas waa aslam de Gifaar euh, ak waa aslam non waxuma tribu koo xam ne noonu la tuddal aslam saalamaha allah wa Gifaar gafara allahu lah non waxuma loolu gafaraha allah bo non waxuma loolu eh, du loolu tribu aslam gis nañ ko ci al aslami non waxuñu yooyu tudd nit ku tuddoon aslam ab sëriñ bu mag <laughs> boo fàttele ko léegi ma dimbali la tarjama Seydina Omar ibn al bi biñ koy def nettalu yu bari ci aslam la jaar ndax aslam benn jaamam kiiwam la woon ku ko doon liggéeyal la woon ku ko jege la woon moom Omar ibn alxataabi radiallahu anhu moo doon nettali yu bari yim doon def moom seydna omar ci yéeme yooyu nga xam ne gisoon nañ ko yaataloon nañ ko walillahi alhamdu wal bi ñu àggee ci tarjama xaa a saanil xulafa rachidin abu xafsin omar ibn alxataabi radiallahu anhu aslam boobu nag moo jur zayd bi di sëriñu imaam malik voilà moom mooy aslam kon say imaam Maalik ci moom la ko jële muy Zayd ibn aslam annahu qaala mu ne kon muy mursal mursalun saxiix moo ci sayyidina aslam la yem non Zayd ibn aslam bokk Zayd ibn aslam ci moom la yem mais waxul ci saxaaba la ko jële fiif rek la yem mooy mursal la léegi nañ lu nettali moom sayyidina Zayd ibn aslam nettali ko ñoom imaam Maalik rahmatullah alayhim annahu qaala mu ne arrasa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama laylatan bi tariqi makka wa wakkala bilaalan an yuuqidahum lissalaa fa raqada bilaalun wa raqadu xatta stayqaduu wa qad talaat alayhim shams fastayqada alqawmu wa qad faraguu fa amarahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yarkabu xatta yaxruju min dhalika alwaadi kon seydna zayd ibn aslam mu ne raxmatullah alayhi mu ne arrasa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laylatan bi tariqi makka mu ne yonent mi alayhi salaatu wa salaam dafa nelaw ci heure boo xam ne jege na waxtu fajar bi loolu waxoon nañ la mooy arrasa ah même bu dee ne ci boroom xam-xamu lu am nañu ne arrasa mooy foo nelaw ci guddi gi rek mën nañ ko tudde mais li gën a dëgër insha mooy ne arrasa buñ koy wax mooy nelaw yoo xam ne soreetul fajar gi yenn sor yi fajar gi la gën a jege que weesu ci guddi gi mu ne yonent bi yi salaatu salaam nag dafa nelaw fekk fajar gi waaj a jege bi tariqi makka ci yoonu makka bi zaadaha allahu wa takriman mu ne bi muy laata nag muy nelaw wa wakkala bilaalan an yuqidahum est ce moom kesee àndoon non armée lañ woon mbooloo lañ woon mu ne wa wakkala bilaalan mu daal di bilaal daal koy demandé ne ko yow bilaal yow an yuqidahum yaa ñu yee lis ngir julli ndax lool mooy sens du sacrifice am na yoo xamante ne ni il faut am ku ko def mooy ñépp mën a ko ñépp mënuñu koo def il faut ñu désigner kenn comme mbir moo xam ne foog ñu dox ko mbooloo mi il faut am ku dem Paris loolu moom mënu ñàkk moom léegi nag mën nañoo demander début bi mais kan moo ci kan moo pare ngir dem te il faut am ku dem mën nañ tàmbalee noonu bu amee ku porté volontaire alhamdulilah bu amul nag njiit bi day mujj ne eh yow après day tenir en compte est-ce que moom mu xam ne waa ji de toute façon kii suba liggéeyul. amul dara lu ko téye këram yu mel noon kooku lay privilégié ci kaw ki nga xam ne leer na ko ne dafa war a xëy après kooku danaan ko kon yow ñu xool kaawu ñépp moom moo fa xaw mel noon dañ naan ko sëñ bi yow yaay dem Paris. parce que affaire bi il foo am ku fa dem taxawal ñu mbir mi comme que nag yow yow kon dañ lay charger kon loolu la moo tax nit it julli tamit dangaa war a woyof waroo nekk naan waaye man daal saay man sama magum bopp laa kenn duma forcer ci dara walla je suis libre non non nit da ngay sa bopp lenn jàppal na yow danga nekk ci kaw suuf pour rendre service pour rendre léegi kan moo demande service bi ndax xale la mag la ak lu dagan la te la yàqal la yàqal sa yi nga xam ne tamit moom nga war a dox moom tamit nga war a nekk def ko buur yàlla tax jigéen la góor la am wala non loolu du problème problème bi kay mooy dagan naam daganul ak est-ce que mën naa ko boo ko mënee def ko voilà ñi nga xam ne dañuy dox ci mbiru jaamu yàlla yi ñooñu seen daraja lu kawe la te ñi ko man bariwul voilà ko man bariwuñ kon mu ne kon mu ne wa wakkala bilaalan mu daldi chargé Seydina Bilaal an yuqidahum lis-salaa ngir mu yee leen pour julli mu ne waaye nag ba nit ñiy nelawee faraqada bilaalun waraqadu sëy naa bilaal daal di nelaw waraqadu lool mooy lii mooy euh, dafa am euh, ta taqdim ak taxiir dafa am faraqada mooy mu digal sëy naa bilaal mu mu mu mu mu yee leen fajar faraqada tekkiwul ne sëy naa bilaal ci saase la nelaw après ñu xam ne Seyna Bilaal a ngi nelaw ñoom ñu tàmbalee nelaw non non mooy ñoom faraqadu wa raqada Bilaal ba'dahum mooy ñoom ñu nelaw après nag Seyna Bilaal daal di nelaw loolu moo tax <laughs> xam nga da ngay gis yenn chauffeur yi nga xam ne dañuy dawal ci guddi yi nii wala ngeen ànd nekk mbooloo ci oto gars yi naan ñii li ñuy def c'est dangereux parce que ñépp di nelaw bàyyi chauffeur bi loolu c'est su wóoru na ah. ndax moom it mën na jékki rek des parents ah te yéen chauffeur bi yéen a bokkoon nekk fa ngeen jógee yéen a bokkoon di defandoo lépp gis ngeen noppaluwul fenn ngeen dugg ci oto bi yéen ñépp ngeen di nelaw <laughs> ah bon bu ngeen bu leen sànnee ci ñaay bi ngeen yeewoo alaaxira ah bon yéen nit ci ngeen parce que tamit affaire bi lool la mooy yu mel noonu nelaw da yomb ñépp yi nelaw bala yow kese. tam jotoo woon a boo moywul nga def ni ñoom Seydina Bilaal radiyallahu anhu jekki nelaw mu ne hatta stayqazu waqad talat alayhim shams dañoo nelaw ba yeewu fekk jant bi daal dinay fenk jant bi daal dinay jóg mu ne fastayqaza al qawmu nit ñi daal di yeewu nag fekk euh, waqad fazi'u fekk nag ñu daal tiit mooy saxaaba yi radiyallahu anhum le fait li leen kii mooy le fait ñu daal di tiit yeewu ya mooy julli mooy fajar ga weesu na fa amarahum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an yarkabu hatta yaxruju min dhalika alwaadi bi alayhi daal di leen digal ñu di war seen warukaay yi seen waruwaay yi ba ni ñuy génn ci xur wi ñu ne fa qaala mu ne leen inna hada waadin bihi shaytaan mu leen xur wii ñu nekkoon xur la woo xam ne shaytaane moo fi newoon moo am na ci yeneen ñuy gis qad xadarana fihi shaytaan mu ne fa rakibu ñu daal di war xatta xaraju min daalika alwaadi ba ni ñuy génn ci xur woow summa amarahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yanzilu wa an yatawaddawu léegi bi ñu ñëwee nag ba foofu génn xur wi yonent mi alayhi salaatu ba ñu dépassé ko dox tuuti mu ne leen léegi man ngeen a wàcc fii ñu daal di jàpp mu digal Seydina Bilaal an yunaadiya bi salaa mu daal di noddu julli wa yuqiimu mu daal di taxawal fa salla rasulullah yonent mi alayhi salaatu salaam daal di julli bi naasi ci julli jiite nit ñi summan sarafa mu ginnaaw gi mu daal di dem mu ne waqad raa min fazaihim fa qaala ayyuha nnaas léegi yonent mi salaam seetlu na ne saxaabaa mi dañoo tiit mooy mbir mi ndax ñii la julli wala non <laughs> ñii ñooy ñi nga xam ne wa innaha la kabiratun illa ala julli wax dëgg dëgg dëgg moom de lu màgg la euh, mooy ci julli dafa nekk loo xam ne ñi nga xam ne ñooy waay euh, ñi xam dëgg dëgg dëgg gëddu julli ñooy ñi nga xam ne ñooy am xushion ci seen di teewlu seen julli bi ah inna salaata julli ñoom fi mu fi ñu ko tegoon moom moo ñoom ñoo xamoon gëddu julli dëgg-dëgg moo tax fajar bi dañoo biddanti de mais ñu tiit yonent ma lay saab saab seetlu ci loolu ci ci ñoom fa qaala mu def benn discours ne leen ayyuhan naas mu leen ayyuhan naas eh yéen nit ñi inna allaha qabada arwaaxanaa walaw shaa la raddaha ilayna gayri hada fa ida raqada axadukum an salaatin an salaati aw nasiyaha thumma fazi'a ilayha falyusalliha kama kaana yusalliha fi waqtiha yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen éeyéen nit ñi xam nga fazi'a day tekki tiit mais day tekki gaaw jëm def ci mbir mi ba ma ba ma ba ma fàttalikoo ne yii am na lu ma rëcc ma gaaw di tëb léegi mu seetlu loolu mu ne leen xam nga ci riwaay bi gisoon bu bi xewoon xaybar yi bii passé moom noonu la defoon mais mooy gaaw mu gaaw mu ne leen yéen nit ñi inna buur yàlla de qabada moo téyewoon arwaaxanaa suñu ruux yi walaw shaa bu ko neexoon raddaha naa dina ko téye duñu ko delloo léegi de mais fii xiinin ci beneen jamono gayri hada boo xam ne du léegi allahu yatawaffal anfusa xiina mawtiha la wax ci suratu zumar buur yàlla mooy téye ruux yi jamono ji ngay nelawe bakkan yi moo koy téye léegi yonent mi alei satu salaam loolu la ne inna allah qabada arwaaxana buur yàlla de mu téye woon suñu ruux yi walaw shaa bu ko neexoon nag raddahaa dina ko delloo ilay naa ci ñun fii gayri xiinin mooy mu téye ko ba yowmal qiyam moo tax am na ñoo xam ne du ñu yeewu comme ni wax ci saar boobu aaya boobu ñoo xam ne bu ñu nelawee buur yàlla jël seen ruux benn yoon ñoom fa la ñuy jaare am ñoo xamante ne ni da koy delloo ñooy ñi nga yeewu voilà ba jéem beneen jamono nag joo xam ne ci la koy fabe nag sa bakkan yow nga daal di génn àddina moo tax mu ne leen inna allah ayyuhan nas éeyéen eh nit ñi inna buur yàlla de azza wa jalla qabada dafa tee arwaaxanaa suñu ruux yi walaw shaa bu ko sooboon raddaha ilaynaa dinañu ko delloo fii xiinin gayri haadaa ci beneen jamono joo xam ne du léegi mu ne leen nag fa idaa raq mooy comme wax leen ne mbir mi du ci yéen mooy culpa bi ndax dañ doon culpabiliser seen bopp le fait que lii dal leen euh, mu ne non non buur yàlla la moo téye suñu ruux yi bu ko neexoon sax du ñu yeewu fii fa la koy tee ñun ñépp fii mooy nekk suñuy bàmmeel manoon na ko waaye dañu ko delloo mu ne leen nag fa ida raqada ahadukum bu kenn ci yéen nelawati ani salaati nelaw wëllif julli mooy julli jot ngay nelaw nelaw ba mu weesu aw nasiyaha wala nga fàtte ko summa fazi'a ilayha ginnaaw nga fàttale ko ko gaaw bi nga ko fàttale ko mu ne fal yu yusalliha na nga gaaw julli ko kama kaana yusalliha fi waqtiha kom ni nga xamante ne noonu nga ko doon jullee noonu la ko doon jullee ci waxtoom voilà bu doon tisbaar la ngay nelaw ba tisbaar bi weesut mooy nooy def dangay ngay julli comme ni ngay jullee tisbaar bu ca waxtoom mu ne summa altafata rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ila abi bakr ginnaaw gi yonent mi alayhi salaatu salaam daal di retourné wi ci Seydina Abu Bakar bi mu waxee nit ñi ba pare fa qaala mu ne seydna abu bakar radiyallahu anhu inna sheytaana ataa bilaalan wa huwa qaaimun yusalli falam yaza yuhaddi'uhu kama yuhaddi sabiyu xatta naam yonent mi alei salaatu salaam bi mu waxee nit ñi mooy discours pour ñëpp la après mu tourné ci seydna abu bakar ne ko inna sheytaana ya mooy ya aba bakar Seydina Abu Bakr inna shaytaana gis nga Iblis shaytaane mu koy expliquer lan moo tax nan lan moo tax Bilaal nelaw ak lu waral mbir mi mu wax ko Seydina Abu Bakr ne ko inna shaytaana ataa Bilaalan ne ko shaytaane dafa dikkal Bilaal radiyallahu anhu wa huwa qaa'imun yusalli takat bi mu koy dikkal Seydina Bilaal a ngi taxaw di julli ñun ñun moom ñu ngi doon nelaw falam yazal deñul yu haddi'uhu mooy di ko berse xam nga di berse Bilaal kamaa yuwadda sabi comme ni ñuy def xale liir bi di ko berse ngir mu nelaw seytaane noonu la fekk Seydina Bilaal bi julli mu koy berse nag xattaa ba ni muy nelawe <laughs> xam nga loolu nit léeg-léeg nga toll ci coono yoo xam ne li ngay julli sax doo xam ci ëbbali ngay dëkk daanaka boo paree te ñu laaj la mais yow ban saar non buñ la koy laaj sax fekk nga départ na mais boo yeewoo doo fàttale ko yow sa julli gi sax dañ naan yii sama julli gi moom saay yëguma ci dara léegi lu mel noon nag moo dal Seyna Bilal nee na mu ne mu naa bu Abubakar seytaane moo dikkal Seyna Bilal nag di ko berse comme ni ñuy bersee gone gi ay ab ab liir xattaa naama ba ni muy nelawe léegi ginnaaw bi mu waxee loolu Seydina Abu Bakar léegi mu woo Seydina Bilaal summa daa rasulullahi sallallahu alayhi wa bi mu waxee loolu mu woo Bilaal fa axbara Bilaalun rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam misla alladi axbara rasulullahi sallallahu alayhi Aba Bakr as mu ne bi mu woowee Seydina Bilaal ndax lii mu wax Seydina Abu Bakar la ko wax après mu woolu Seyna Bilal fi ñu toog jóguñ mu woolu Seyna Bilal Seyna Bilal ñëw léegi mooy mu laaj ko nan la def ba nelaw Seyna Bilal wax ko la même chose li yonent bi alayhi salaatu salaam wax ko jaa ani iblis yuhaddi'uni kama yuhaddi as-sabi sama dikkal di ma ma berse di ma ba comme ni def gone ba ni ma nelawee Seyna Abu Bakar ne yonent annaka rasulullah ne ko maa ngi seede ne yow mii ndaw yàlla nga sallallahu alayhi wa buur yàllaa la yónni de li kenn ko waxantu moom mooy de lii wa tax lii wa tax mu biddanti wax ko woolu ko mu ñëw wax la laa wax les mêmes termes te ma te waxu la ko lu jiitu voilà kon benn ngoog kon benn riwaaya ngoog bu seydinaa imaamu Maalik bi mu jëlee ci sëriñam seydinaa Zayd ibn Aslam radiyallahu anhuma anil jamii ci yoonu Makka la woon ki ñu waxoon mu yee leen mooy seydinaa Bilaal kon am na ñaari version yu wute ndax riwaaya bi ñu jógoon xam nga loolu imaam Maalik a soloon na ko ci yoonu az-Zuhri mursalan këne Xaybar lañ jóge woon te loolu tuddoon nañ ko ci jotaay bii weesu mais bokkul ak nettali bii lan moo tax bokkul mais c'est c'est c'est lui moom c'est Makka lañ jóge woon ak Xaybar lañ jóge woon du benn xam nga lan moo tax ndax nañ ko lijjanti nii dama wëggoon nettali yi après ma ñëw peut-être ma def loolu après mais bii nañ def nii ndax dugg naa ci pare mooy ne xoola Xaybar fi mu féete ak Makka fi mu féete Médina dafa nekk entre ndax Xaybar c'est dans le nord booy dem Syrie booy dem ci nord bi fa la Xaybar nekk alors que Makka mu ngi ci sud bi booy dem ay Yaman boo jógee Médina di dem ci suuf Makka ca suuf la ne kon euh, mooy Makka moo nekk ci suuf Médina nekk boo yéeg di dem ci noor bi Médina ngay njëkk a jot après boo jógee Médina nga daal di jot Xaybar kon yow boo nee Makka da ngay nekk entre opposé wu entre Makka nekk ci sa sud Xaybar nekk sa nord kon bu la nee yoonu Makka bi manoo nekk ne yoonu Makka bi mu nga ca sud bi te Xaybar nekk ci noor bi nga ne benn la kon loolu c'est sûr que ñaari nettali yu benn léegi nag ñu ñëw ci beneen riwaaya boo xam ne mooy bu Seydina Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu moom euh, Seydina Abdallah ibn Mas'ud te riw xadiis bi imaam Abu Dawud as-Sijistani daal dina koy solo ci kitaabu salaa ah kii it tudd imaam al-Bayhaqi indi na ko ci Dalaa'il an-Nubuwwa même riwaaye imaam Maalik bi waxoon naa la tamit que ne moom it na ko moom imaam Abu Bakr al-Bayhaqi rahmatullahi alayhi léegi nañu xool riwaaye Seydina Abdullah ibn Mas'ud bi imaam Abu Daawud mu ne xaddatanaa Muhammad ibn dane xaddatanaa Ibnul Musanna mu ne nettali nañu ibnul musanna léegi kat mooy ibnul musanna muhammad lu tuddoon muhammad ibnul musanna ñii bokkoon nañ ci ponkal yu rëy yi nga xamante ne nii ñu yéeme la woon waaw ñii nii ñu yéeme lañu ak ñoom kii muhammad ibn jaafar ñooñu ñu yéeme lañu woon waaw muhammad ibn jaafar ak muhammad ibn ak Muhammad ibn al-Musanna bi ñu yéeme yéeme la woon la woon kon imaam Abu Dawud mu ne xaddasanaa nettali nañu ibn al-Musanna ay huwa Muhammad ibn al rahmatullahi ala jamii qaala mu ne xaddasanaa Muhammad ibn Jaafar wala Muhammad ibn Jaafar mi nga doon wax lool mooy kan mooy Gundaar Muhammad ibn Jaafar non càllaleen bi Muhammad ibn Jaafar moom moo ko nettali Muhammad ibn Jaafar moom lañ doon wax Gundaar qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu Shu'batu mooy kan ibn al-Hajjaj imaam Shu'ba amirul mu'miniina fil xadiis jiitu way ngëm yàlla yi ci wàllu xadiis c'est que Muhammad ibn Jaafar eh, bii eh, imaam Shu'ba moo doon denc yaayam mooy bàyyi jiitleem la woon voilà Muhammad ibn moom mooy imaam Shu'ba bàyyi la ci moom bàyyi jiitle ndax moo denc moo doon denc yaayam loolu la mooy Muhammad ibn Jaafar léegi nag dafa amoon taalibe yu ñaari taalibe yu siiw moom Muhammad ibn Jaafar di Muhammad ibn musanna bi ak Muhammad ibn Bashar Bundaar voilà kële Muhammad ibn Bashar mooy Bundaar Muhammad ibn Jaafar mooy Gundar kon mu xasee naa mu Abu Dawud as-Sijistani bu ñu reprendre mu ne qaala nettali mu ne wax na moom Seydina Abu Dawud as-Sijistani yo qaala mu ne haddathana nettali nañu Ibn al-Muthanna huwa Muhammad mooy Seydina Muhammad ibn al-Muthanna qaala mu ne haddathana nettali nañu Muhammad ibn Jaafar Muhammad di doomi Jaafar Gundar qaala mu ne haddathana nettali nañu Shu'ba huwa ibnu al-Hajjaj amiru al-mu'minin mu ne nettali nañu Shu'ba ibnu al-Hajjaj an Jami' ibn Shaddad mu jële ci sayyidina Jami' ibn Shaddad qaala mu ne sami'tu Abdurrahman ibn Abi Alqama mu ne moom Jaami' ibn Shaddad dégg naa Abdurrahman ibn Abi Alqama qaala mu ne sami'tu Abdallah ibn Mas'ud dégg naa Abdallah ibn Mas'ud muy raa'il ghanam imaam abdullah ibn mas'ud ibn ummi abdin radiyallahu anhu wa an ummi qaala annahu qaal léegi seydna abdullah ibn mas'ud muy nettali déglul beneen ñetteelu nettalee ñi mu ne aqbalna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam zamanal zamanal hudaybiya fa qaala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam man yakla'una fa qaala bilaalun ana fanaamu xatta talaat shamsu wastayqada nabiyu sallallahu alayhi wa sallam fa qaala if'aluu kamaa kuntum taf'aluun qaala fa fa'alnaa qaala fa kadhaalika faf'aluu liman naama aw nasi seydna abdullah ibn mas'ud mu ne aqbalnaa maa rasulillah zaman al xudaybiya dañoo dégmal si moo jóge xudaybiya di ñibbisi di ñibbi Medina jamono yi Hudaybiya bi amoon ci sixième année bi ci gàddaay alayhi salaatu wassalaam mu ne fa lañ jógoon Hudaybiya fa qaala fa qaala nabiyu bu ne zamanal Hudaybiya mooy Hudaybiya lañ jógoon pas ci sixième année bi que ne way zamanal Hudaybiya comme niñ naan euh, kiiwu euh, alfiil amal fiil léegi ci bon li mu ci jublu mooy bi ñu jógee Hudaybiya nee na yonent mi alayhi salaatu wassalaam ne ci yoon bi mooy bi guddee ba fajar gi waaj jot mu ne man yàq la una kan moo ñuy surveiller fajar gi fa xaala Bilal nee na Seydina Bilal ne ana man porte naa volontaire man maa koy def te gis nañ ci même bi xewoon Xaybar rek ak bi ñu weesu yooyu yëpp Seydina Bilal dañ koy laaj mu ne man dañuy laaj te mu ne man waaye loolu it c'est pas anodin parce que Seydina Bilal bokk na ci ñi ginoon a xam waxtu fajar wi ndax moo ko doon toppatoo ndax mooy noddu kon moom dafa xam waxtu yi moo tax alayhi salaatu salaam gis nga tamit mooy li ma doon wax naan dañ ciy xool non seulement dañ ciy xool li nga xam ne mooy ki ki ki disponible mais tamit comme niñ ko waxoon bu yàgg que dañ ciy xool compétence ki gën a compétent ñoom ñépp xam nañ waxtu yi mais ki nga xam ne moo ciy chargé wu tous les matins kooku nga nga jox ko loolu moom moo gën a approprié moo tax Seydina Bilaal ne man am na riwaay bu gisoon boobu da yonent mi alei moom moo ne Seydina Bilaal yow Bilaal ikla nanal yow moom moo ko désigné léegi kon Seydina Abdullah ibn Mas'ud mu ne kon bi yonent mi alei satu salaam waxee loolu ñu jógee Xudaybiya mu ne kan moo ñuy garder kan moo ñuy surveiller fa qaala Bilaalun ana mu ne Seydina Bilaal al muazzinu radiyallahu anhu ne man al muazzinu mooy noddukat bi voilà bilaal al qurashi seydna bilaal al qurashi al mu'adhin le qurayshit kaana min quraysh mooy mawlaahum voilà moom ci waa quraysh ndax fala kii woon mu ne eh, man yakla una kon fa qaala bilaal seydna bilaal ne ana man fa naamu ñu nelaw xatta talaati shams naa ñoom ñu nelaw Seydina Bilaal far nelaw ba ni jant biy fenk jóg fastayqadha an-nabi yonent mi alayhi salaatu salaam yeewu kon fii kan moo jëkk a yeewu yonent mi alayhi salaatu salaam comme la bu se bu ba xawoon Xaybar voilà léegi mu ne fa qaala yonent mi alayhi salaatu salaam ne if'alu mooy après bi ñu yeewoo ñoom ñépp mu ne if'alu kama kuntum def leen comme ni ngeen xamante ne nii moom ngeen doon def d'habitude mooy bu leen changer dara comme si bu ngeen yee woon fajar normal ni ngeen def ku war a jàpp-jàpp julli ñaari ràkka yu fajar après nga julli ñaari ràkkaay suba farata yi léegi mu wax leen lool mu ne fa faal naa ñu daldi def lim ñu wax ca saase moom alayhi salaatu wasalaam xaala mu nañu fa li man naa ma aw nasi mu ne leen naka nii ngeen di def pour képp koo xamante ni dafa nelaw ci julli dafa nelaw ba julliy weesu aw nasi wala mu fàtte ko te riwaaye bu mel nii Gundar di Muhammad ibn Jaafar soloo na ko ba léegi ci beneen càllale boo ci beneen version boo xam ne ak ñeneen ñu moom jële ko ci Seydina Shu'ba mu ne keneen ki mu ne ki leen ki leen garde keroog seen guddi goo gële mooy Seydina Bilaal te lu mel nii la imaam Yahya ibn Qattaan Yahya ibn Sa'id al-Qattaan rahmatullahi alayhi moom it soloo ko ci benn ci riwaayaam yi jële ko ci kan jële ko ci Shu'ba ah waaye waaye dafa am beneen càllale boo xam ne beneen boo xamante ne dane Seydina Abdullah ibn Mas'ud eh, dane moom moom moom moom moom moom moo leen doon garder te riwaaye boobu imaam al-Bayhaqi indi na ko ci Dalaa'ilun Nubuwwa léegi léegi nañu déglu kon lan la wax imaam al-Bayhaqi rahmatullaahi alayhi léegi suuf ko nag tàllale bii nii ne imaam Abdullah ibn Mas'ud la dese na wér alors que yële moom seenug wér dana péng moom léegi xoolal ndax dafa jaar ci al-Mas'udi moom mu jële ko ci jaami ibn Shaddaad an Abdirahmaan ibn Abi Alqama côté boobu du problème di jaami ibn Shaddaad jëm noonu du problème ci moom mi ko Seydina ba jële woon mais côté bi dafa nekk ci suuf léegi foofu la problème bi ne léegi an Abdullah ibn Mas'ud Seydina Abdullah ibn Mas'ud mu ne qaala lamma sarafnaa min ghazwati al-Hudaybiyah qaala lanaa rasuulullahi bii mooy version bi nga xam ne moom dane moom la te wax naa la dese na dëgër bii nii mu ne bi nga xamante ne nii ci la ñu jóge zamanal Xudaybiya non ci la ñu jóge min ghazwatil Xudaybiya jóge xare Xudaybiya qaala lana rasulullah sallallahu wa sallam man yahrusuna layla yonent mi alayhi salaatu salaam ne ana kan moo ñuy gardeel tey suñu guddi gi pour fajar gi bañ waraw fa qaala Abdullah radiyallahu anhu fa qultu ana yaa rasulallah sallallahu alayhi nee na bi yonente sa alayhi salaatu wasalaam laajee laaj kan moo ñuy surveiller suñu fajar nee na man Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ma ne ko yow ndaw yàlla li man nee na fa qaala sallallahu na yonente mi alayhi salaatu wasalaam daal di may tontu ne ma innaka tanaam ne ne ne yow boo ñu surveiller mooy dangay ngay nelaw yow buñ la bàyyi mbir yi da ngay nelaw après après yonent ma saab saab réitérer waat laaj bi summa aada man lay la ana kan moo ñuy garder guddi gi Seydina Abdullah ibn Mas'ud nee na fàccaka saase ma waxaat ne man nee na yonent ma saab saab répété ne ko innaka tanam ne ko yow boo ñu garder da ngay nelaw de Abdallah yow de boo ñu garder mooy dañuy dañuy biddanti nee na mu def ko ba ñetteel bi thumma aadahu miraaran mu daal di koy répété ay yoon yoon yoon fa qultu ana chaque fois man Abdullah ibn Mas'ud ma ne man yaa rasulallah yow ndawu yàlla li sallallahu alayhi wa léegi nag comme que noonu la def mu ne ko kon fa anta waaw léegi comme ko boobu ba léegi maa ngi wax yow yaa naan yow yow yow yow yow yaa ngi kon léegi kon mu ngoog kon jël ko gardeel fajar gi ñu xool ñun ñoom ñuy nelaw mu ne fa xarastuhum xatta ida kaana waju subxe adrakani qawlu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam innaka tana nee na ma leen di garde di garde fajar gi mooy ñépp a ngi nelaw lépp ne seew ma toog di xoole nee na ba ni nga xam ne ci la fajar gi di commencer laata mooy jotagul loon mais bi nga xam ne li ci des bareetul waaye daanaka tuuti adrakanil raka rasulullah sallallahu alayhi waxu yeneen daal di may dal lam ma waxoon ne innaka tanaam yow di dëgg-dëgg da nelaw nee na fa nimtu ma nelaw ci saase fama ayqadana illa xarru shamsi fi zuhurina dara yeewuñu lu dul tàngooru tàngooru jant bi ci suñu digg ginnaaw yi ñun daal dañoo jekki tàngu tàng jant bi tàng jër mu ne fa qaala rasulullah sallallahu ne fa qaama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa sana'a kama kaana yasna'u fajri thumma salla bina subh nee na yonent ma sallallahu alayhi wa daal di jóg fa sanaa mu def kom ni doon def bu doon jàpp fil wudu jàpp normal wa rak'atay fajri julli ñaari rakkaay fajar thumma salla bina subha ginnaaw gi mu jiite ñu suba falamman sarafa bi ñu paree ci julli ji mu tourné après mu ne leen inna allaha azza wa law araada an laa tanaamu anha lam tanaamu anha walakin araada an takuna liman ba'dakum fa hakada man ma aw nasi mu ne leen buur yàlla de azza màgg na azza tedd na wa jallata màgg na law araada azza màgg na wa jalla azza wa jalla mooy majesté gi màgg na mu ne law araada bu namoon an laa tanaamu ngeen bañ a nelaw de anha ci julli fajar gii nga xam ne dañ koo biddanti tey lam tanaamu bu bu soowoon buur yàlla duñu du ñu rëcc du nelaw fàdd ko mu fàdduñu walakin waaye li am ba des mooy araada an na liman ba'dakum buur yàlla moo ñu loo ba lii nii dal ñu ngir mu nekk loo xam ne ñii ñëw suñu ginnaaw dañuy xam ne ah kon ku nelawati ci julli ba julli ji génn nii ñu ko faye noonu lañ koy faye mu ne fa hakaza kon naka nii ñu ko defee tey faye ko nii man naa ma képp ku nelaw aw nasiya wala nga fàtte julli kon nii ngay def voilà euh, léegi mu ne summa inna ibilal qawmi tafarraqat am na lu ma doon xalaat bëggoon ko wax mais naa bàyyi naa bàyyi après ndax lool ci masala yi la summa seydna Abdullah ibn Mas'ud di continuer mu ne ginnaaw gi ñu jekki géléem yi daal di tasaaroo mu ne fa xaraja nnaasu fi talabiha fa jaa'u bi iblihim illa naaqata rasulillah sallallahu alayhi wa nee na ah, bi ñu jekki suñu war waay yi tasaaroo ci ci ci àll bi nit ñi daal di génn di leen saxaaba yi radiyallahu anhum jóg di leen seeti di leen jàppi di leen dàq nee na ñu jàpp yëpp ba mu des naaga ak yonent mi alayhi salaatu moom kenn gisu ko Seydina Abdullah na Mas'ud nee na radiyallahu mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko ne ma xudha naa ne ma seet ko côté bi joxoñ benn bërëm ne ma demal nga seetal ma ko côté bi nee na ma daldi fa axadtu xaytu qaala lii fa wajadtu zimaamaha qad iltawa ala shajara wallahi maa kuntu tuxilluhaa taxulluhaa yadun maa kaanat taxilluhaa yadun fa jitu biha rasulallah sallallahu alayhi wa sallam mu ne e, nee na ma jaar fi ma wax nee na ma fekk mooy buum gi ñu ko takke woon buum kii bi e, Euh, gëléem gi daal di ci benn garab mënatula dem foofu fi ko fi ma yonent ma ne saa saa wax ni demal nga seet ko foofu nee na maa ngi wat ci yàlla ne loxo manu ko woon a fecc waaw mooy yombul woon a dindi mu ne ma daldi koy indil yonent bi aleyhi salaatu wasalaam wa nazalat ala rasulillah inna fatahnaa laka fathan mubiina nee na nag bi ma ñëwee ba indil ko ko mu wàcc ci yonent mi alayhi salaatu salaam saar boobu di suuratul fathi inna fatahna laka bii naa nga xam ne ci yoonu Hudaybiya bi bu fa yonent mi alayhi salaatu salaam ñibbee jógee bi ñibbi màkk ci la wàcc comme ni ñu ko gise woon euh, mu ne kon dafa ñëw wa nazalat ala rasulillah fekk soit fekk su saar biy wàcc mooy bi mu ko ëndee gëléem gi la fekk muy wàcc waaye euh, imaam ki euh, nu mu tudd am na beneen riwaay boo xam ne dane après suuratul fatxi bi mu wàccee ci la daldi wàcc ci la ci ci la ci la indi kii bi kenn nettali bi mooy suuratul fatxi bi bi mu wàccee ba pare après ci lañ biddanti kon léegi nag kon am na ñaata réew ñaata nettalee ngoog boo ko jàppee biñ jëloon bee paase xaybar am nañ xaybar ah Seyna Abu Hurayra sànq nii gis nañ bu Seyna Zayd ibn Aslam yoon yoonu Màkka mi Seyna Abdullah ibn Mas'ud ñaari yépp mooy que ne moom moo doon surveiller wala beneen bi Seyna Bilal te yi ne Seyna Bilal moo gën a dëgër waaye luñ ci man di doon ci ñaar yooyu yépp fan la woon Hudaybiya lañ jóge woon. léegi nag bu loolu leeree mu deseñu bu Seydina Imraan ibn al-Husayn Seydina Imraan ibn al-Husayn dafa nettali nettali bu mel nii ci xadiis bu gudda gudda gudda gudda gudda gudda gudda gudda gudda gudda gudda gudda boo xam ne mu ngi saxiixay ni pour gàttal quoi ñeneen ñi ko soloo bari na voilà ñeneen ñi ko solo bari na moom seydina xadiisu seydina imran ibn alxusain radiyallahu taala anhuma léegi seydina imran ibn alxusain nañ jël riwaaya imaam albuxaari imaam albuxaari raxmatullaahi alayhi mu ne xaddatanaa musaddad qaala xaddatani yaxya bnu saciid qaala xaddatanaa awfun qaala xaddatanaa abu rajaa an imrana annahu qaala kunna fi safarin ma annabii sallallahu alayhi wa sallam seydina albuxaari wax naa la imaamu muslim ibn alxajjaaj alqushayiyu annaysaaburiyu moom i daal dina koy solo moom imaamu naa muslim ibn alxajjaaj alqushayri annaysaaburi xadiis la nag bu gudd comme ni ma la ko waxee Euh, ndax bu dee euh, léegi nañ wax càllale kii ba pare mu ne kon imaam al Buxaari rahmatullah mu ne wax naa la ñeneen solo nañ ko mais bon pour pour pour euh, économie pour faire l'économie du temps duñu tudd yeneen yi mu ne mooy yéreen pour taxrij bi dugg ci noonu mu muttafaqun alayhi rek daanaka mooy li gën a dëgër mu ne qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu Musaddad Musaddad men moom lañ la waxoon ibn Musarhad <laughs> moom la benn sëriñ ñi doon wax naan musa musad turu musa musaddat ak boo ko ja musaddat ibn musarhad day faj day faj bu la jaan màttey quoi <laughs> mais bon dama foog ne da ko doon wax ngir bon pour kii ndax tur bi ñu mooy dafa naqaree jàpp pas musaddat mais ibn musarhad après ak li ci tegu ci tegu dama ko fàtte instant bi mooy turu maam ji voilà mu ne qaala xaddatanaa kon nettali nañu musaddadun musaddat qaala mu ne xaddatanii nettali na Yahya ibn Sa'id Yahya ibn Sa'id qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu Awfun Awf qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu Abu Raja Abu Raja huwa al-Utaridi Abu Raja al-Utaridi huwa Abu Raja al-Utaridi an Imraan mu jële ci Seydina Imraan bu dee sayyidna imam muslim mu ne wa haddathani te nettali na ma mooy càllale ahmad ibn sa'id ibn sakhr ad-darimi mu ne suñu sëriñ moo moo ma nettali ahmad di doomi sa'id ibn sakhr ad-darimi qaala mu ne haddathana nettali nañu ubaydillah ubaydillah ibn abdul majid di doomi abdul majid qaala mu ne haddathana nettali nañu salm ibn zarir al-utaz harb Salm ibn Zarir al-Utaridi sama sëriñ moo ñu nettali moom Abdullah moom Abdu muy seen di Salm ibn Zarir al-Utaridi qaala mu Aba Raja al-Utaridi mu ne dégg ki nga xam ne mooy Abu ma Abu Raja al an Imran ibn an Imran ibn Husayn mu jël Seydina Imran kon euh, kon kon kon mooy lan càllale baagoog léegi léegi lan la wax lan la wax ne euh, riwaaye imaam Buxaari yi après nañ laalaal imaam Muslim tuuti pour pour compléter yenn yi nga xam ne le euh, jotuñ ko jotu ko tudd fii Seydina kon riwaa imaam al-Buxaari bi rahmatullah alayhi kon Seydina Imraan ibn Husayn radiyallahu anhuma mu ne kunna fi safarin ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam jàppal nag dafa gudd nag affaire bi dafa gudd ah nettali bi gudd parce que bon bu suñu heure bi cinq minutes ñu dese ñu une heure sinon dama ko doon bàyyi ba bii di ñëw sinon lu gudd la voilà mu ne kunna fi safarin dañoo newoon ci tukki ma'a an-nabi ànd ak salaatu wassalaam gis nga safar bi waxul fan la yi ñu jàll yépp yële xaybar nee nañ xaybar mu leer Xudaybiya mu leer tariqu Makka yoonu Makka bi mu leer mais sauf que Seydina Imran ibn Husayn naka noonu Seydina Abu Qatada bi ñuy gis après benn ci yooyu waxuñ fan la léegi kon mu ne euh, kunna fii safarin moom Seydina Imran ibn Husayn dañu newoon ci benn net benn voyage ànd ak alayhi salatu wassalam wa asraynaa xatta kunna fi aaxiril layli waqaanaa waqaatan wala waqaata axlaa inda almusaafiri minha fama ayqadanaa illaa xarru shamsi mu ne ñu daal di dox nag suñu guddi googu ci voyage bi ba ni ñuy jegee aaxiral layli feewu guddi gi léegi nee na mu daal di ñuy dal ñu daal di mais loo xam ne moo mais voyageur bi lu gën neex lool du ko dal mooy ay nelaw mooy xam nga nelaw balaa neex vraiment nga mooy nga soxla ko nga ñëw ba épuisé wu totalement noonu nelaw yooyu moom moo dàq ci yëpp mais bu dee da lekk ba sa biir bi fees nga suur nii gëmmantiwoo di tëdd fu ne nga tourner fa sa xel mi fu ne mu dem fa mais boo épuisé woo mais gis nga ba ngay tëdd fa ngay nelaw boo yeewoo ku la ne woon yaw ba nan nga def la doo fàttaliku dara te gis nga neex gi muy neex ndax rocc gi muy rocc coono gi moo tax mu ne <laughs> waqaanaa waqatan wala waqata ahla inda al musaafiri minha waaw mu ne famaa ay qadanaa suñu nelaw yu neex yooyu nag famaa ayqadanaa yeewuñu illaa xarru shams lu dul tàngooru jant bi mu ne wa kaana awwala man istayqada fulaanun thumma fulaanun thumma fulaan mu ne yusammihim abu raja fa nasiya awf thumma umar ibn al-khattab ar mu ne léegi bi mu demee noon bi ñu nelawee nelaw yu neex yooyu ba dara yeewuñu lu dul jant bi tàngooru jant bi mu ne ki njëkk yeewu mooy fulaan Seydina Imraan ibn Husayn waxoon na turu kooku summa ginnaaw gi fulaanun summa fulaan mu turuwaay ñi njëkk a yeewu tudd leen waaye dane Abu Rajaa de doon na ko wax moom mi nettali mbir mi Awf moom mi ko nettali ñoom Awf moom doon na tudd ñooñu waaye suuf ko Awf Awf moom da koo fàtte moom da koo fàtte fàtte na ñetti ñi mu njëkk a tudd ñooy nee na summa Umar ibn al-Khattab ar Umar mooy ñeenteelu personne bu yeewu keroog mooy yonent mi alayhi salaatu salaam yeewoogul ñeent yeewu nañ te yonent mi alayhi salaatu salaam yeewoogul léegi nañ ñëw ci riwaayu imaam Muslim bi foofu dina fa leeral ana kan moo njëkk a yeewu foofu dane xam nga dana la fële Awf moo fàtte tur yi Awf moo fàtte tur yi ndax Abu Rajaade doon na ko nettali waaye alhamdulilah dafa am keneen xam nga Awf da ne naa nettali nañu mooy du moom kese fa ne woon moo tax Seydina Abu Raja al-Utaaridi nettaliwu ko moom kese ba mu koy nettali am na ñeneen ñoo xam ne jàpp nañ ko te kooku mooy kan bokk na ci ñoom Salm ibn Zarir al-Utaaridi moo tax ci moom la ko imaam Muslim jële ci yoon boobu moo tax gis nga complémentarité bi moo tax xadiis bala nga cee mën a wax taxriij bi nga xam yoon yi xam xadiis ci yan gis version yépp lenn lu la rëcc fee nga man ko retrouver feneen fekk defoo lool manoo taxaw daan xadiis bi lii la ndax mën naa am loo xam ne yow xam nga muñ desoon ci sa Sahih Imaamul Buxaari bi rahmatullah alayhi fii version bii nii ñu gis bii nii nga xam ne mu ngi ñëw ci mu ngi ko indi ci euh, euh, fi muy wax ak moom kitaabu tayammum foofu la ko indi bunt bi ci wàllu ki euh, tiim fële ne bi mais bu ñu yemoon ci lii du ñu xam ñetti ñooñu ak kan na ci njëkk a yeewu mooy kan waaye sauf comme que aw fu fàtte na ci riwaaye keneen mbokku taalibeem boo xam ne mooy Salm ibn Zarir al-Utaridi mi ne sami'tu Aba Raja dégg naa Abu Raja al-Utaridi an Imran ibn Husayn muy jël